kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu teg ci xadiis quatre cent vingt-deux ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam walladii nafsii biyadihi law lam tudnibuu la dhahaba allahu bikum law lam tudnibu la dahaba allahu bikum wa jaa bi qawmin yudnibuun fayastaghfiruuna allaha ta'aala fayaghfiru lahum rawaahu muslimun rahimahu allahu ta'aala kon mu teg ci xadis numéro bii mu ne wa anhu xadis bii mu ngi koy jële ba léegi ci sayyidina wa mawlaana abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne walladi nafsi bi yadihi waat naa ci ki nga xamante ne sama loxo sama bakkan mu ngi ci loxoom muy boroomam tabaaraka wa taala ah law lam tudnibu gis nga bu ngeen dul woon defi bàkkaar yéen nit ñi la dahaba allahu bikum borom bi da leen jëli ci kaw suuf <laughs> da leen jëli wajaa amu indi bi qawmin ci yeneen yeneeni nit wala yeneen i yeneen yi nit yoo xam ne yuznibuuna dañuy bakkaar fa yaghfiruuna fa yastaghfiruuna allah taala ñuy bakkaar di ñaan jéggal seen borom sutura ak seen borom bu ko defee fa yaghfiru lahum borom bi daal di leen jéggal mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko de muslim al imaamu muslim rahimahullah xadiis bi war nañu waat xadiis mille huit cent soixante onze boobu moom mooy ca jeexitalu téere ba mille huit cent soixante onze foofu dina fi ñëwaat hadith yi nga xam ne moom la indi foofu le moom al imaamu al hafidu hmm, an uh, an-Nawawi mooy kitaabul istighfar hmm. trois trois cent soixante onze baabul istighfar foofu le la ko indi indi ko foofu kon xadis bi kon mu ne imaamu muslim moo ko solo léegi laaj bi mooy est moom kesee ko solo ñu ne la déedéet al imaamu ahmad daal na koy solo na ko noonu al imaamu at-tirmidhi rahimahullahu taala al imaamu muslim ibnu al hajjaaj rahimahullahu taala mu ngi kon di ba léegi ki ka ci téere bi ñu gisoon xadis bi ñu génn kitaabu tawba waaye beneen buntu baabu suquuti dunuubi bil istighfaari tawba waaw <laughs> kon nag mu ne haddathani mu ne nettali na man dong imaam muslim muhammad ibn rafi' suñu sëriñ sama sëriñ de muhammad ibn rafi' de muhammad ibn rafi' ibn abi zayd sabur al-qushayri abu abdillah an-naysaburi comme moom rek ñoom ñoo bokk cosaan imaam muslim ibn al-hajjaj ibn muslim al-qushayri an-naysaburi kii itam <laughs> muhammad ibn rafi' al-qushayri an-naysaburi az-zahid abu abdillah rahimahullahu ta'ala qala haddathana mu ne nettali na Abdurrazzaq di Abdurrazzaq ibn Hammam ah ibn Nafi' al-Himyari al-Yamani rahimahullah qaala mu ne axbarana mu ne nettali nañu Ma'mar di Ma'mar ibn Rashid al-Azdi hmm, wa Ma'mar wa maladul Mubaraki Abu Urwa rahimahullahu ta'ala an Ja'far al-Jazari mu ne mu ngi ko jëlee ci Ja'far al-Jazari di Ja'far ibn Burqan al-Kilabi mawlahum Abu Abdillah ar-Raqiyu al-Kilaabiyu rahimahullah al-Jazariyu an Yazid ibn al-Asam mu jëla ko ci Yazid ibn al-Asam am ñu ne bon al-Asam Amr lu tudd am ñu ne Abd Amr lu tudd ibn Ubayd am yeneen i wax en tout cas mooy ko moom la mooy Yazid ibn al-Asam Abu Awf rahimahullahu ta'ala al-Kufiyu rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata mu jëla Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam walladhi nafsi biyadihi law lam tuznibu la dhahaba allahu bikum wala jaa bi qawmin yuznibun fa yastaghfiruna allah fa yaghfiru lahum nii la ko imaam muslim solo mais riwaay bi gën a intéressant ndax dafa gën a dugg affaire yi gën a yaatal affaire bi mooy riwaay imaamu tirmidi imaamu tirmidi abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata at-tirmidi rahimahullah mu ngi koy indi ci abwaabu sifatil jannati an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa fi sifati jannati wa na'imiha mu ne haddathana Abu Kurayb mu ne ki ñu nettama Abu Kurayb gis nga yaamul ci Tirmidhi <laughs> mooy kii wax nañ la sëriñu kës mooy ñoom ñëpp da ngay dem ci seen téere yi ñu naan haddathana Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani al-Kufi sëriñu waa kutubu sitta voilà qaala mu ne haddathana Muhammad ibn Fudayl mu ne ki ñu nettali mooy Muhammad ibn Fudayl di Fudayl ibn Ghazwan ibn Jarir ad-Dabbi Abu Abd al-Rahman al kufi rahimahullahu taala an Hamza Hamza az-Zayyat jële ci Hamza ibn Habib ibn Umara ibn Isma'il az-Zayyat al-Qari Abu Umara rahimahullahu taala an Ziyad at-Ta'i moo ko jële ci Ziyad at-Ta'i rahimahullahu taala moom mu jële ko an Abi Hurayra mu jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu arda Ziyad mi nag Euh, moo indi problème u hadis bii nii riwaay bi ni ko imaamu Tirmidhi solowee càllale bi kii moo ci problème Ziyad as-Ta'imi la gaa yi moo tax imaamu euh, kii euh, al-Hafiz al-Asqalani mooy al-imaam al-Hafiz Taqrib at-Tahdhib mu ne kii majhul la voilà arsala an Abi Hurayra yónnee na ay Abu Hurayra mais xamuñu ko ah voilà moo tax kii al-imaam az-Zahabi ne ne kii moom en plus waaye laa yorofu ah voilà waaw mu ne layyana al-Tirmidhi yu xadiisa imaam at-Tirmidhi nee na xadiisam nooy na woyof na ñeneen la wax lan la ko waxee <laughs> kon kii mooy problème mu càllale bi daa problème même bu dee ne mooy euh, contenu bi am na yeneen yu mu wére feneen am na leneen lu wër yoo xam ne feneen la wére voilà kon lan la wax. mu ne Seydina Abu Hurayra qaala mu ne qulnaa yaa rasuulallah dañu ne yaa ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam maa lanaa idaa kunnaa indaka raqqat quluubunaa waaye yonent bi saa saam dañ koo laaj ñun saxaaba yi mais yonent bi saa saam lan moo tax bu nekkee ci ci yow suñu xol yi tooy ñu nekk fu kawe daal wa zahidnaa fi dunyaa mais ñu dund lépp lu dul borom bi dund àddina wa kunnaa te ñun nekk min ahlil aaxira mel ni ñun xaal yi yu waa alaaxira daal la ñuy yor mooy di contempler suñu borom saa su ne quoi ñun ci loolu la ñuy ne waaw waaye fa idaa xarajnaa min indika ah yonent waaye saa saa mais bu jógee ci yow fa aanasnaa ahaaliinaa dem euh, miinanteeg suñu suñu waaye suñu njaboot yi nekk ak ñoom. Hmm? wa shamamnaa nekk di fóon ak di di di akolaat awlaadanaa suñu doom yi di nekk ak ñoom. ankarna anfusana day mel ni ñun dañ dañuy xam ne ñun ñii xaal bi ñu nekke ñuy yëg suñu bopp bokkul ak xaal bi ñëwoon bi nee yow <laughs> fa qaala nee na dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nañu law annakum takunuuna ida xarajtu min indi cëy bu ngeen nekkoon comme li ngeen di mel bu ngeen di génne bu ngeen nee fi man bu ngeen génnee noonu ngeen di mel continuer mel de konoon te kon kuntuma bu doon ne law annakum bu doon ne yéen takunuuna di ngeen nekk alhamdulilah ida xarajtum bu ngeen génnee min indi kuntum da ngeen di nekk ala xaalikum zalika ci seen xaal bi ngeen di nekk bu ngeen nekkee ak man kon nag la zaaratkumul malaa'ikatu fi buyutikum konoon te kon malaaka yi dinañ leen siyaare ci seen kër yi waaw léegi benn po benn xaaju xadiis baa ngi nii mais fay lii fàttali walla dara wax di mel nii parce que même buñ nee tàllale bii wérul est wax jii nii yow yaa ngi koy dóor a dégg Ah. way yooyu moom tee ñoo jàll rek mais non yu ñuy jàll yaa ngi koy dóor a dégg wala yow Hanzala ça te dit rien Hanzala saay saay saay daal Hanzala da ngaa fàtte Hanzala <laughs> al Usayni pourtant keroog rek keroog rek ñu ngi koy fàttaliwaat hein ñu koy fàttaliwaat mooy bi mu dajeek Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu non Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu après mu ne ko naafaqa Hanzala ay way naafaqa waay Hanzala Hanzala daal nekk na naafiq na Abu Bakar ne ko déet waaye Hanzala looy wax ni mu wax ko lu mel nii ne ko parce que ñun dañuy nekk ci yonent bi alayhi salaam mu ñuy tuddal àllaaxira yooyu mel ni dañ koy gis ak yooyu nekk ci xaal yooyu bu ñu ko jógee ba dugg ak suñu njaboot yi nekk noonu ah ñun daal dootuñu reconnaître dara suñu bopp ah waa Abu Bakar daal naa faq Hanzala ba sëy naa wax na ko ba Hanzala li nga wax ñun dañuy dal de ah kon nañ dem nañ dem nag ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam <laughs> ñu ànd dem ci yonent bi alayhi salaatu wa daal di koy daal di daal di daal di leen wax wax ju mel ne ko bu ngeen doon nekk ci xaal boo bële la saafahatkumul malaa'ikatu konoon te kon malaaka yi dinañ saafu wanteeg yéen ci seen lal yi ak seen tur ak seen yoon yi walakin Hanzalatu saa'atan fa saa waaye Hanzala mbir yi noonu la ndànk-ndànk <laughs> te Seydina imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal soloona xadiis bi tamit ci foo xam ne wér na waaw foo xam ne wér na. comme li nga xam noonu la ko di ci musnad Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu jële ko ci Abu Kamil ak Abu Nadr mu ne ñoom ñaar ñim nee nañ haddathana Zuhayr mu ñu nettal na Sa'd ibn Ta'i Abu Nadr ah mu ne Sa'd abu mu ne qaala Abu Nadr Sa'd Abu Mujahid haddathana Abu Mudilla mawla ummil mu'minin sami'a Aba Hurayrata yaqul qulna ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna idha ra'aynaaka raqqat qulubuna qulubuna wa kunna min ahli al-akhirah foofu nag ne mais yeneen trois cent cent ñun buñ la gisee rek suñu xol yi tooy ñun ñi dañuy branché directement ca al-akhirah xaal waa al-akhirah la ñuy yor waaw wa idha faraqnaaka ajabatna ah, ad-dunya wa samamna an-nisaa wal awlaad <laughs> waaye buñ tàqale ko yow daal àddina moo ñuy moo ñuy moo ñuy moo ñuy yéem neex na ñu doqoog suñu soxna yeeg suñu kii suñu doom yeeg yooyu nekk ak ñoom mu ne leen cëy bu ngeen doon nekk comme xaal bi ngeen di nekk bu ngeen ma nekkee ak man konoonte kon la sahafatkumul malaikatu bi akufikum bi aku bi akufihim wala zarartum fi buyutikum waaw konoonte kon malaaka yi dinañ leen nuyu di mooy seen li ngeen di nuyu wante di saafoonteeg seen seen seen seen tenk yi te di leen seet ci seen kër yi waaw léegi nañ nekk nañ jottali kon loolu gis nañ ne dëgër na feneen te ñu ngi ci riwaay Imaamu Tirmidi rahimahullah kon lii gisoon nañ ko ci côté Hanzala ah te loolu wax nañ ci keroog taxaw nañ ci ne bu kenn yaakaar ne lii kenn manu koo mel ba ma naan la da ngaa jàpp ne yow Abu Seydina Abu Bakar ak saxaaba yi station mooy xaal bañ tolloon noonu lañ ma fa to noonu lañ toll ba génn àddina quoi yow koo xam ne ñépp kene Seydina ñoom Seydina Abu Bakar yiiwa ko féete kaw foof Imran ibn Husayn te da ko dalu Imran ibn Husayn li nga xam ne malaaka yi dañ ko doon nuyu mu leen di fay ba mu defee métalu paj moo ma le gisatuleen ba mu ko bàyyee malaaka yi di ko nuyuwaat mu wax ko taalibeen bi nag ne ko nag fekk maa ngi dund lii bu ko nettali yow kese laa ko wax te taalibeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam Imran ibn Husayn ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaakaar nga ne kooku moom moo raw ñoom Seydina Omar ñoo ko sukk gaa yi dañoo foog ne lépp lu xew rek gaa dañ ko doon nettali quoi <laughs> moo tax gisoo Seydina Omar benn taalibeem kese la ko ne ko fekk maa ngi dund bugguma dégg kenn di wax lii naan man dama damay nuyu malaak malaaka yi dañ may nuyu ma leen di fay bi mu génnee àddina la ko taalibe bi door a nettali ndax moo ko ci joxoon digal bu génnee àddina waaw léegi nga yaakaar ne ma léegi loolu dafa jeex amatul yàlla bindatul ñu mel noonu kallaa summa kallaa eh, eh, yonent baay saa saa waxoon na sama xeet kal daa mel ni taw waaw la ko akbar waaw kon mbir yi day nekk si kon nag côté boobu gisoon nañ ko taxawoon nañ ci léegi Seydina Abu Hurayra di continuer mu ne walaw lam tudnibu te côté bii mooy li tax li li bokk ak riwaa imaam Muslim bi walaw lam tudnimu te gis nga bu ngeen du loon def bàkkaar la jaa allahu bi xalqin jadid bu ngeen a du loon def bàkkaar borom bi dina indi dina indi bi xalqin jadid ci mbindeef yoo xam ne yu bees lañ kay yuznibu ngir ñu def bàkkaar di delluwaat ci moom fa yaghfir lahum mu daal di leen jéggal taala léegi moo lii nañ yem fii sinon dañuy gën a gudd sinon hadith bi gën a gudd après li tax imaamu Tirmidhi indi ko ci euh, euh, baabu maa jaa buntu li dikk fii sifatil jannati wa na'imiha ci ak ajjana ak xéewala parce que laaj bi ci tegu la nee na qultu damaa wax après mais ya rasulallah mais yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam mimma xuliqal xalq ci lan lañ bindee bindee fi mu ne min ma mooy min ma ah ci ndox waaw loolu borom bi tabaaraka wa taala na waxoon na ko que ne moom borom bi tabaaraka wa moo bind moo génn lépp waaw moo génn lépp mimma ci ndox lépp rek da koo bind ci li nga xamante ne ci ndox la kon wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in waaw dañoo def lépp lu dund génnee ko ci ndox kon mu ne kon bindee fi ci ndox lañu leen jële waaw léegi nag ah, mu ne xul naa xul naa ñu ne ko mais al eh, kii bokk xultu ma ne ko mais maa waaw bu lee xul naa ñu ne ko aljannatu maa binaa uha mais yonent bay saa saa ajjana moom nan lañ ko tabaxe mu ne labinatun min fidda ay miir yoo xam ne eh, ci or ci ci xaalis la ay miir yoo xam ne ay briques yoo xam ne miir yoo xam ne min dahab ci xaa ci or pur la wa milaatuha misk al gis nga misk bu xeeñ bu neex bu xiy boobale mooy liy taqale diggante ñaari mur yi yi loolu moo nekk seen diggante laso bi tima kii biy teg wala li muy ci euh, maçon bi ciment bi bu kiiwee tooyal teg jël beneen brique teg loolu ci misk la ba ni mu jeexe après na wa hasba'uha lu'lu wal yaqut wa turbatuha az-za'faran man daxalaha yan'am wala yay'as wala yab'as wa yaxlud wala yamut la tabla thiyaabuhum wala yafna shababuhum waaw te wax nga summa qaala thalathatun la turaddu da'watuhum ñett yi kenn du dellu kenn du delloo seenu ñaan al imaamul aadil imaam bu jubbi was-saa'imu hiina yuftir ak ci woor jamono jamuy doge wa da'watul mazlum ak ñaanu ku ñu tooñ waaw yarfa'uha fawqa al borom bi dina ko yëkkati mu féete kaw asamaan ci niir yi wa laha abwaabu samaa ñu yëg ubbil leen ñaan yooyee buntu asamaan wa yaqulu rabb azza wa borom bi nga xam ne wa màgg tedd na eh, màgg na tedd naan wa izzati waat naa ci sama teddaage la ansurannaka la ansurannaki walaw ba'da hiin waat naa yow mii ñu tooñ wala ñaan gii dinaa la mangu walaw ba'da hiin même bu dee as waaw léegi imaamu Tirmidi yi mu solo xadiis bi dana hada xadiisun laysa isnaaduhu bi zaaka al-qawi waaw lii de xadiis la boo xam ne sa càllaleem nekkul boobee dëgër de dëgërul de wa laysa huwa indi bi muttasil te man ci imaamu Tirmidi xadiis yi jàpp ma ne jokkaloo na de waaw wa qad ruwiya hada al-xadiis min narin axar an abi mudillah an abi hurayra boobu moo moom lañ la sànq moom moo nekk ci imaamu ahmad rahimahullah mu ne soloo nañ ko ci beneen tàllale boo xam ne ci abu mudilla la jógee an nabi an abi hurayra mu jële sayna wa mawlana abu hurayra radiyallahu anhu an mu ngi noonu kon léegi ñu ñëwaat ci gàttal côté bi waa léegi mooy sayna abu hurayra radiyallahu anhu lii la xoolal xoolal xam nga nu ñuy def nañ jël xadiis bi ci tegu ñu teg ko ci ñoo bokk lu ñuy wax wala noonu nañ jël bi après jël bokk bu li ñuy wax nii après bii duñ ko wax parce que beneen saxaaba ko indi di Seydina Xaalid ibn Zayd voilà Xaalid ba Zayd ibn Xaalid dina Abu <laughs> Abu Ayyub ma ne tekk ngir bañ a defaat erreur ma defoon keroog Xaalid ibn Zayd muy Abu Ayyub al-Ansaari anhu kon xadiis bi léegi dane yeneen ci lay saa saa am naa ci ki nga xamante ne sama bakkan ci loxoom la ne muy borom bi ñu ciy jànge ne waat googu waat la bu yeneen ci lay saa doon def waaw faraloon na di ko waate waaw walladi nafsi muhammadin bi yadi wala walladi nafsi bi yadi waat naa ci nga xam ne bakkanu mu muhammad ci loxoom la ne wala waat naa ci nga xam ne sama bakkan ci loxoom la ne eh, lawlam tuznibu bu ngeen bàkkaaruloon yéen jaam yi fii ci kaw suuf la zahaba allahu bikum borom bi da leen jël non da leen di évacuer ñu mu ko gaawee waaw indi ñeneen léegi ña mu indi ñër lan ay nit ñoo xam ne yudnibuna ñuy def bàkkaar fa yastaghfiruna allaha ta'ala ñuy sàkku yàlla jéggal leen fa yaghfiru lahu wa borom bi jéggal leen xanaa xamoo borom bi moom la bëgg moom daa bokk ci yim bëgg yim sopp jaam yi ñëw ci buntam di ko ñaan moo tax addu'a gis nga ñaan muxul ibaada mooy yóbbu jaamu yàlla ñaan yàlla toroxlu ci yàlla dellu ci yàlla mais loolu mooy jàmm moom lañ ñoo sànq mooy al al al ibaada at-tariqul mu'abbad da ngay mujj mel ni yow da ngay nangu nekk koo xam ne dañ koo jog dak amoon dara dellu ci sa borom moo al imam at-Tibi rahimahullahu ta'ala mu ne laysa al hadith <laughs> tasliyatul lil munhamikiina fi dunuubi kamaa yatawahhamuhu ahlul ghurra al-ghurratu billah waaw al-ghurratu billah waaw daa nga al-ghurra ahlul ghurra mu ne xadis bii nag tekkiwul ne mooy carte blanche la jox ñi nga xam ne ñooy naq ci ay bakkaar di def rek di def comme ni nga xamante ne la ko mën a jàppe ñi nga xam ne ay ay waru lañ ci ci yàlla ñi nga xam dañoo waru ñi nga xamante ni nii dañoo waru gaa yu waru it dégg xadis yu mel nii naan ah mu ngi kay arrêtez lii na la soof quoi arrêtez laissez-nous on va te danser on naan sangara on lekk mbaam lu ñu neex on fait ce qu'on veut mais dañuy dañuy sëy ku ñu neex c'est du libertinage ah bi voilà bàyyi leen ñu happy sa on happy wul soyez là yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo leen wax sa xanaa nag vous n'êtes pas plus prophète que le prophète nag kaay nag sa waay nag nag nag nag kaay bàyyi leen tey ñëw ci yonente bi ñu yàlla yónnee sallallahu alayhi wa sallam déggoo li mu wax bu ñu dund woon def bàkkaar borom bi lañu fi jëli ëndi ñuy def bàkkaar mais mënal la léegi lu mu ci teg lu mu ci teg aja lu mu ci teg fa yastaghfiruna ñuy ñaan jéggal ànd ak xaal bi mu wax hadith bi ñu jóge ki nga xamante ne aznaba abdi zamba sama jaam def na bakkaar waaw <laughs> fa qaala rabbi ighfirli mu ne borom bi jéggal ma zambi sama bakkaar borom bi la wax mu ne aznaba abdi zanban fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bi dhanb waaw sama jaam bi de def ma bakkaar xam na ne nag am na boroom buy jéggale bàkkaar mais bu mën a jàpp kay def bàkkaar bi dugg moom motooru rajaa motooru yaakaar moo ko yóbbu ci buntu boroomam kooku xam nga ne kooku dafa yëgadi alors que yow mii di waxe nii naan bàyyi leen ñu xafi ak saa yëgadi nga doon yow am yëgadi ah ah puissance nga ci ay ay darakat ay tuwo ci teeni alkade te nga jëm waaw lii ngay wax dëgg la mais neen nga ci jublu te sax àggale woon yonent may saa saa wax fa yastaghfiruna bu ngeen dul woon bàkkaar borom bi di leen fii jëli indi ñoo xam ne dañuy def bàkkaar waaye fa yastaghfiruna allah fa yaghfir lahum waaw ñuy ñaan njéggal seen borom ñaan njéggal yow def nga ko yow yow danga koo def yow yaa ngi ci def lu neex te lool mooy da ngay ndax nit nit la nit nit la dina am loo xamante ni ay remords la ci ame bu koy def bàkkaar yoo xam ne du ko neex parce xam ne ne li mu def jaaduwul waaye bakkanam la maîtriser waaw waaye ji xam ne fay xoolal fay fay yow exemple bu simple ci yoo xam ne dafa daga yéen ngeen ci succomber seconde bu nekk buulee fayal ak seen mbokk juufeen yam ngomeen yeeg console yéen koor gi day jot si dëgg laa xoolal bu bu ma bu ma waxul noonu rek wax ma koor gi day jot yow bu ndoguy jot lu ngeen di lekk hein hein waaye yéen yéen yéen yéen dem ngeen naan tuuti fu muru di jaay di ngeen ko seet si waaw lépp lu ngeen ci mën a diw min bërin wasu ko laa waaw war na jëm ngeen koy côté bee moom côté bii nii sucré salé <laughs> waaw ñu ne nit potu meew bi ak wala kéen cili daani yéen jéeg mu jar yu yu mag yi ngeen di jël léegi wala yu rëy yooyu façon kaas yu rëy yooyu ndax dépassé ngeen jéeg mu jar mais day kaas yoo xam danga naan mais lii li li li li lii ko ciy naan xanaa xanaa ñuy méngi ci ñaan yàlla bind ko danga te yoo yéena ngeen di mu tëdd daanu waaw ba pare ngeen bëgg enchaîner ak ceeb bi wala zoos bi wala cere bi waaw ni ko mu daan ba pare ngeen am problème taxaw taxaw nag di naafila waaw mu leer na ne lii lii jàngul quoi yow ci sa bopp boo taxawee di naafila di nelaw imaam bu tari ah sabbi hisma rabbikal a'la ngeen bëgg koo muur bëgg koo ñaan yàlla ndax imaam bi daa yéexu guddi ak julliwaay yi lu ko tari ci xulxuwa yi wax ñu ci ñetti daal di sëlmal mu jeex xam nga gis nga fay noonu ngay mel nii noonu ngeen di mel xawam xawam mere seen bopp xaw a mere seen bopp mais teewul bu subaa ngeen si ko doon deuxième jour ba trente jours koor gi ma vingt ci noonu ngeen di wéyee pourtant ne léeg am na ci ñoom ñoo xam ne ci yéen man njortu ko la am ci yéen du leen neex <laughs> mais pourtant. li nga xam ne boo mais bu subaa day mel ni affaire bi da ngay amaat benn nit mu wéy wéy wéy nga ndogu ba neex buy takk sa biir way na ndogu yi dina neex dina bari ngay dóor nag di ratata rafaal di dóor tël muy daal te pourtant après da tere yu bari doo ko mën a def neexu la mais pourtant bu subaa nga sukombe <laughs> te loolu kenn dagan na <laughs> ah way léegi imagine nga xam ne bàkkaar la bu amee seen xaal boobu ndax yi ci am nga xam ne mbir mi leen neex waaye seen affaire yëpp mooy dañu fi fayeen donc <laughs> mooy seen galankoor bi <laughs> <laughs> ci bi daa mooy jaam bi nag bu amee lu mel ne di defi bàkkaar conscient di dellu ci boroomam waaw kooku noonu moom lay moom la suñu borom di wax moo tax imam at-Tibi <laughs> moom la yonent bi saa saa di wax ne lii du carte blanche de du ne gaa yi euh, di nuur ci bàkkaar ay wa daw leen ci def leen lu ni moo xam ne waa waru ci yàlla lool la ñuy lool la ñuy yaakaar <laughs> ndax fa inna al anbiyaa salawatullahi wa salaamuhu alayhim innama li yurdi'u an-nasa an ghashyan an ghishyan ad-dunub an ghashyan ad alhamdulillah mu ne ndax yonent yi alayhimu salaatu wassalaam borom bi da leen a yebal ngir ñu jàjj nit ñi ñuy sori di mbubboo di dugg di làmboo di def li nga xam ne mooy bàkkaar yi waaw ma bu'ithtu li utammima saalihal axlaaq wala wala al axlaaq dañ maa yónni man yonent bi alayhi salaatu ngir ma mottali jikko yu gën a mooy ngir ngeen sori kon yi nga xam ne safasifatul axlaaq jikko yu sew yi te ñaaw te bon kon ñoom dañ leen a yónni ngir nit ñi sori li nga xamante ne mooy di dikke bàkkaar yi bal aaya bii nag kon kon wax jii yonent saa saa wax kon lan lay leeral mu ne bayaanun day leeral li afwillahi taala mooy rëyu jëlale borom bi wa tajaawuzi anil muznibiin ak li nga xam ne noonu lay jéggale way bàkkaar yi ngir ñu daldi li yarghabu fi tawba li yarghabu fi tawba ngir ñu xëj leen ci tuub xam ne loo man di def lu muy rëy am nga borom boo xam ne da lay jéggal te daa bëgg lool ngay ñëw ci buntam di sàkku jéggal mu lay jéggal loolu la borom loolu la yonent bi saa saam di wax waaw kon nag mu ne wal ma'na al muraad min al hadiis wa anna allaha ta'ala kama ahabba an yu'tiya al muhsiniin ahabba an yatajaawaza 'an al musii'iin waaw waqad dalla ala zalika ghayru wahidin min asma'i al-ghaffaru al-halimu at-tawwabu al-'afu waaw wa lam yakun liyaj'ala al-'ibada sha'nan wahidan kal-mala'ika majbulina 'ala at-tanazzuhi min adh-dhunub bal yaxluqu fiihim man yakuunu bi tab'ihi mayyaalan ila al-hawa mutalabbisan bimaa yaqtadiihi summa yukallifuhu at-tawaqqi anhu wa yuhadhdhiruhu min mudaanatihi wa yu'rifahu at-tawba ba'da al-ibtilaa waaw mu ne nag kon borom bi ni mu bëggee kon maanaaw xadiis bi mooy borom bi ni nga xam ne noonu la bëggee di jox ñiy def lu rafet ñi di rafetal. mu leen di pay pay ay pay yu duul pay yu rafet te neex mu ne naka noonu ahabba la soppe am yatajaawaza mu jéggal anil musii waaw ni nga xam noonu la bëggee di récompenser di neexal ñi def lu baax noonu it la bëggee jéggal ñi nga xam ne ñooy defi bàkkaar tey ñëw ci buntam mu ne te lool tegtal na ko lu bari ci ay turam comme al-Ghaffar al ak jéggalaa gi suturaaloon alxalim ki ñeewante ci jaamam yi du def rek lu ñu def mu jàpp leen ci saase di leen di négandi ngir xaarandi leen ngir ñu mën a ñëw ci buntam ngir mu jéggal leen waaw at-tawwaab kii delloo jaamam yi ci boppam al-afu kii jëlle waaw mu ne nag borom bi daa nekkul di def jaamam yi mbindeefam yi ñu nekk benn benn façon kese comme malaaka yi nga xam ne borom bi dafa def ne bu ñu def bàkkaar mën nañoo def bàkkaar borom bi moo nammul jaamam yépp mel coobareem la def ne ñenn ñi ñi nga xamante ni nim leen mooñe comme doomu aadama yi ak jinne yi ñu nekk ñoo xamante ne ni ci seen biir day am comme seen nafsu nekk loo xamante ne day jeng bu baax jëm ci li nga xam ne mooy ay bànneex waaw wa inna an-nafsa la dëgg-dëgg la ammaara wat naa ak jigalaa la ah ci xam ne mooy abis ah, ci lu ñaaw ci lu bàkkaar kon nag bi moo nam mu def loolu moo bind noonu ngir mu waa ji jàmboo bi daal di làmboo ak loolu la mu laaj mooy topp hawaa googee moo tax dinañ ko nit léegi nag mu daal di koy teg gàll ko digal ko ngir mu moytu nag conséquence ko mën a fekk ci loolee te mu moytu boroomam mooy mu bañ a sax ci mbir ma xamal ko nag buntu li nga xam ne mooy tuub bi koy tax génn ci loolu bakkanam man koo jële ginnaaw bi nga xam ne ci la ko nattoo ba loolu dal ko mu tàbbi ci bàkkaar mu wan la ne ah am nga porte issue yu rëy yu ma ubbi fu nekk ngir nga dellu si ci man waaw waaw nag mu ngi ne mu ne looloo tax yonent bi alayhi salaam nag waaw lim ci bëgg a wax mooy law anna law kuntum majbuliina ala ma jubilat alayhi al malaa'ika la jaa bi qawmin yata'attaa minhum adh waaw bu doon ne kon da ngeen fee bëgg a nekk ci kaw suuf ngeen mel ni malaaka yi laa ya'suuna allaha maa amarahum wa yaf'aluuna maa yu'maruun yàlla di def teg ndox li leen lim di eh? du leen duñu mooy yàlla mukk te dañuy def kese lim leen digal borom bi bëggul woon du lool mooy namm nammam ci jaam yi ci nit ñi <laughs> déedéet bu loolu ngeen fi nar a nekk mu jëlee leen fi indi ñeneen waaw nga xamante ne nii. ndax borom bi meloom yi nga xamante ni turoom yi nga xamante ne nii al-Ghaffar ak yooyu loolu daf koo mas a saxoo mais ni muy feeñe nit ñi man koo gis mu mën a feeñ di appliquer seen kaw mooy ñuy defi bàkkaar bir ma di feeñ ci ñoom <laughs> waaw mu neen di jéggal te noonu la borom bi bëgg mbir yi waaw fa inna al-Ghaffar yastan'i maghfuran kama anna ar yastad'i marzuqa mu ne ndax gis nga alxafaar tur boobu day woodewul ko ñuy jéggal foog mu ne fi <laughs> waaw waaye ki ki wërsëgalaati ku ñuy wërsëgal foog mu ne fi kon nag borom bi noonu la ko bëgge Allahu akbar Allah kon mu ngi noonu <laughs> lii rahimallahu ta'ala an at-tibiya waaw kon affaire baa ngi noonu lii la <laughs> mais bu kenn jàpp ne walla kon mooy naa def lu ma neex mooy bakkaar moo tax borom bi yeneen ci wàllu saa saa waxoon kullu bani aadama xataa wa xayrul xataa'iin at mu ne ñépp ñépp doomu aadama yëpp xataa ay defkatu bàkkaar lañu wala sont susceptibles di def bàkkaar ñi gën ci ñoom nag mooy ñi nga xam ne bu ñu defee bàkkaar ak mu man di toll ñu dellu ci seen borom tuub loolu la lay wax fii waaw moo tax borom bi defuñu ay malaaka moo tax nit kiy jàngale wala nit kiy yeete wala muy wooti ci wooti yonent bi dafa war a ànd ak dal bañ a jàpp nit ñi mel ni moom moo leen moom mooy seen musaytir lasta alayhim bi musaytir waaw yonent bi saa saam ci boppam borom bi nee na ko doo seen musaytir <laughs> waaw gay innama ala rasulina al balagh li war suñu ndaw yi mooy jottale gu leer gi na mission bi leer te ñun jamono ji yeneen ci may sàttam suñu borom doon ko wax fii muy phase Makka ñun ñëpp ci lañu ne waaw la ikraha fi din waaw amul ay force waati ci diine ji kat tabayyana ar-rushdu min al-ghayy gis nga leeral leen leer dafa pare ah mais yéen ak leen teg leen ci seen loxo wane mu dina leer ar-rushdu leer na li nga xam ne mooy raj yi tegi ko ni la xam ne mu nga ne ngir ruub gaaj bi ci loolu ngeen war a waaw léegi nag di woo nit ñi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wooteel jëme yoonu bopp bopp waaye bil hikma ci xam-xam ak sagesse wal maw'izati al hasana ak waaraate ku rafet mais di gëdd nit ñi waaw mel ni yaa ngi leen di waaju dugal sawara léegi waaw mel ni sawara yaay borom di leen tëkku du leen kii ci loo xamante ne nii yaw à la limite ngay dem sax ba ñi gën a sànk moom dem balaa ñii yàlla du leen déggal kalla yeneen way sa sa waxoon nañu waaji ñaari xaritee ba waaji doon wax loolu de ka ci wax loolu dem ba naan waaji yow xam yow sax yàlla du la jéggal borom bi ne kan mooy taxaw sama place naan du ma jéggal diw jéggal naa sama jaam boo bële muy wax kantaa ki ko wax moom alak naa ko mooy mooy mooy jéggalu ma la waaw kon mu ngi noonu lasta alayhim bu mu bi musaytir waaw walaw kunta faddan fa bima rahmatin min allah linta lahum walaw kunta faddan ghalida alqalbi lam faddu min hawlik te yonent bi sallallahu alayhi la borom bi wax kon ñu ci ginnaaw lan lañ ñuy lan la ñuy wax suñu consort ge façon yi nekk fii di fontoo nit ñi mel ni xamuñu ni ñu war a waxee nit ñi mel ni suñu mar ay duñu ay nit ay marchandise lañ yoo xam ne ñun ñoo leen moom xanaa marchandise sax boo ko moomee am na loo doxalee moom duñu dégg mu waxtu lawet ci yow gëddaatee gaawaale nangam ak nangam kii kii mais dañ lay daw fa bimaa rahmatin min allah linta lahum borom bi nee na yonent bi saa saa gis nga fa bimaa rahmatin min allah wat naa ne ci yërmande gu rëy gu mën a tëbbal defal la ko muy ar-rahmatul muhdaa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam linta lahum looloo tax nga mën a nooy ci sa kanamu saxaaba yi waaw ñoom nag ñu ñeme la nga ubbil leen seen bopp ñu ñeme la mën a nekk ak yow miin la waaye walaw kunta faddan ghalid qalb boo newoon ko gaaw a mer tàng mbaq xol bi xat lam faddu min hawla ko konoon te ko ñoom ñëppay dem du ñu bëgg de ci yow mooy dañ lay bàyyi kenn dootul nekk ak yow waaw. naa la fi keroog hakim bi nga xam ne <laughs> xarit bi dafa ñëw sage bi xarit bi ñëw naan ko man de jaaxle na. man gars yi fu mas a nekk dañ doon ànd ak fu mas da nekk nii ñuy léegi kenn nekkatul ak man Abdullah mu ra'aw fiika mahabbatan fatajamma'u wa ra'aw fiika mahabatan fatafarraqu waaw mu ne ko mais xam nga lan dañoo gisoon ci yow coxeel goo amoon ngir ñoom woyof yërëm nit ñi say waxtaan bi jariñ ànd ak sagesse ànd ak nooy ñu dajaloo di la dégg mais ba ñu gisee nga changer doxi doxali jii gëdd ko nangama ko gaarwaale dalak daa dëkk waxtaan yëpp léegi c'est ça mais gars yi tasaaroo dem bal loolu kese la bu ma laaj leneen xool xam nga sa sa médicament jëlal nga faj waaw walaw kunta faddan ghaliz al te alquran ko gën a wax walaw kunta faddan moo tax bari waa dañoo xam ne looloo leen di dal day ñoo xam ne ay jamono ñépp a fi doon ne léegi ñépp tas mu wax nañ ko fan yee <laughs> gaa yi <laughs> ah léegi nag bul jël lépp ne gaa yi dañoo tayel leneen lañu leen a gëyool di nangam sa bopp en cause <laughs> yow mi jàngale bul jël lépp sëf ko ci taalibe yi waaw non ñoom ñoo nul léegi ñoo nangam nangam léegi yéegi yi jarul leen léegi ci téléphone rek nangam ak nangam mais eh, yow sa waay <laughs> am nay jamono demawul woon noonu te yii nii ngay wax amoon na te ñu ngi fi doon ne <laughs> léegi est que li gën a xellu rek ci côté xel kese bu mbir mi demee ba demeetul nam doon demee mu nekk le désert maintenant alors que fii da doon bari ni nit ñi ñëw amoon benn euphorie nga xam ne affaire bi day leen duggoon léegi affaire bu am benn cassure boo xam ne loolu yëpp amatu ba léeg-léeg daanaka daje yu mën da ñàkk yi nga xam ne manu la ñàkk kese la ñëw te da ngay gis ne affaire bi ruux gi newatu fi non ba taxoon la la taxoon la doon yëngal mbir mi laata lii yëpp di xew amatu fi waaw da yëg affaire bi da yëg ne vraiment y'a quel y'a une cassure quelque part waaw loolu nag bu boobaa nan lañ koy faje ku nekk seetal sa bopp bu kenn ne ndiw la taalibe yi ku nekk na seet ci boppam lan la def sëriñ bi moom na seet boppam tamit bu jombale boppam que ne moom amaana est-ce que kon du man taaw <laughs> yore ci bari saa saa mi borom tànn yónni la dem taay comme ni ñu ko waxoon gaay xaaj ko def ko lañ koy def yu ñaaw yooyu la dàq ko suñu borom tabaaraka wa taala yónni malakal jibaal indi Seydina Jibril Seydina Jibril ne ko nuyul kii kii mooy malaaka bi nga xam ne moom la borom bi jox lépp luy montagne mu nuyu ko mu ne ko malakul jibaal malaaka mi borom bi jox montagne yi ne ko xam nga lan la sa borom moo ma yónni dégg na li la say ñoñ wax ak li ñu la def gis na ko moo ma yebal man nag ngir yow kese laay déglu yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo ma digaloon ma jël al axbashay ni ñaari grande montagne yi gën a fii dóor leen ko ñu tas ñoom ñépp léegi ma def ko yow laay diglu yàllaa ma jox ndigal ne yow yow yaa yow laa ciy xaar yow yow yow jox montagne waaw ba ñaanu taifam gu siiw goo gële in lam bika alayya ghadabun fala ubali waaw ni déedéet borom bi amaana man ni may ni may joxe mission bi ni ma koy waxee ci man la waaye am naa njort yaakaar naa borom bi génn ci ndiggu ñii wala ñoom burul ñoom ci seen ndigg ñoo xamante ne dañuy jaamu yàlla di ko wéetal waa Taif ña ko defoon lool <laughs> tey xoolal Taif bokk ci réewu l'islam yi ñu nga mag fa mawlana ibn abbas mu jël nekk radiyallahu anhuma ak nangam ak sangam ñoom urwatu ibn mas'ud as-saqafi abu mas'ud urwa keroog lu waroon wax bi ñu bàyyi naa urwatu ibn mas'ud ci eh, ci hudaybiya urwa waxuma woon urwa leneen laa waxoon <laughs> waaw mais urwa la urwatu ibn mas'ud as-saqafi moo doon nijaayu eh, al-mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu <laughs> waaw konoon yeneen trois cent quatre boppam lay remettre en cause te lan dafa ñëw woo leen ci ci ci njëkk gaa yi boole ko ndof yeeg xale yeeg ñooñu ñu koy xañ di ko dàq waaw ba naccal ko borom bi indi koo xamante ne bu naan waaw malaaka mi di di rajaxi dëkk bi mu ne déedéet fekk sam sànje nekkul ci sama kaw fanaa ubaal yi garaaw na lépp lu ñu def amaana man ñi may jottalee la <laughs> ñun kan moo fi remettre en cause bo kenn jàpp na ñun daal on parfait on plus que parfait les autres sont des poufias wal iyaadu billah <laughs> waaw ñeneen ñi daal ñoo di yaa ñun nag moom tout tout temps ñun on parfait on sax plus que parfait wal iyaadu billah <laughs> kon borom bi daa bëgg lii nit ki di dellu ci moom waaw bu nit ki di dellu waaw lii la borom bi dogal te lii la bëgg jaam yi lu ngeen def ci bàkkaar ñëw leen sama bunt waaw moo tax <laughs> ah diw du def bàkkaar moom lool ci boppam yow da xas waa ji te lool ci boppam képp ko taxaw jàpp ne man nag ah, vraiment ak damaa foo xam ne dootuma def bàkkaar yow ci sa bopp lool ci boppam bàkkaar la boo xam ne da nga cee war tuub yow waaw yow ci sa bopp loolu amul bàkkaar bu ko ginale waaw yaa ngi setal sa bopp waaw yaa ngi setal sa bopp allahu akbar ci loo xamante ne nii suñu boroom nee na wala tuzakku anfusakum bu leen fi nekk rek di taawil seen bopp di setal seen bopp di góndi seen bopp kese déedéet kon nag mu ngi noonu kon xadiis yi loolu lay wax mais waxul lay yëgadi maa ay wa yëgadi leen def leen leen neex Eh, ay woyo c'est mu ngi noonu comme yow la yëga ji bi nga fi doon wax naan walla yonent saa sallam nee na kalla waaw borom dafa yónni yonent yi ngir ñu wan ni buntu tuub génn nañu ci li bàkkaar yi ñu ne xam na ne loolu lañu dañoo moo ñaale bàkkaar defal ñu bakkan boo xam ne moo ànd ak ñun bu ñuy pousser ci lu neexut yàlla waaye ci yërmande mu indi ñoo xamante ne ni ay yonent yoo xamante ne ñoo ñuy teg ci yoon di ñu wan ne bu leen nag ku mel ni iblis gëmloo ne yéen amatu ngeen c'est fini pour yéen c'est mort mu dëgg loolu demeewul noonu de da leen di nax da leen di wor waaw da leen di wor wa gharrahum billahi al-gharr gis nga waraate kot bu mag bi da leen di wor ci yàlla attention waaw daal la yow saa yow yaakaar nga ne yow sa bakkaar yu mag yi kamal la yàlla jéggale yow li nga def sawaay attention yow kay fii mu ne leen na la dese gis nga àddina bii moo la dese bi yëpp boo nga rëccee wallaay di nga rëcc àjjana di nga rëcc àjjana te boo demee àllaaxira ay mbugal ngay am kon nag autant nga bànneexu fii loolu lépp waxi jaaxal la yeneen kii ñëw ngir wax leen déedéet bu leen ko jàppee noonu lu ngeen mën a nekk di bakkaar yi ànd leen ak xol bu sell ngeen dellu ci seen boroom ndax ma asarra man istaghfara walwada fil yawmi sab'ina marra ndax kat persisté wul bokkul <laughs> ci beneen wax ba ah? la israara ma al istighfar waaw la zanba ma al istighfar wala israr wa ma asarra man istaghfar ki nga xam la la la la la euh, la la istighfar non la zanba ma al istighfar wala amul bàkkaar ak li nga xam ne mooy lay ànd ak ak ji ñaanum jéggal ndax comme li Imam An-Nawawi wax ndax bàkkaar tuut tuut ak ñaag njéggal day day màbb li nga moo ko jiitoon waaw amul kon walla israel ma istighfar tamit ma tawba kuy kooku persisté saa su ne ci bàkkaar ba même bu dee soixante-dix fois al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala